auzu billahi min asheytaani irrajim bismillahi irrahmani irrahim wasalaatu wasalaamu ala ashrafi almursalin wa imaami almuttaqina seyidina wa nabiyina muhammadin wa ala alihi wa saxbihi ajmaina amma baadu siiratu rasulillah alayhi afdalu salaatu wassalaam jotaay bii ñu weesu bi àwnillaahi wa minnatihi ñu ngi woon ci xew-xew yu njëkk yi nga xam ne ñoo xew ci xew-xew yi am ci at mu njëkk bi yonent bi aleyhi salaatu wassalaam gàddaaye madinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam gisoon nañu ci xew-xew yooyu fiñ ci yemoon mooy mashru'iyatul adhan muy Eh, yoonal gi nga xam ne moom lañu yoonal la borom bi yoonal al adaanu muy nodd gisoon nañu fi mu jóge eh, naka lañ ko yoonale contexte bi gisoon nañu xadiisu seydina abdullah ibn omar ibn alxataab bi nekk ci saxiixayni radiallahu taala an jamii waaye naka noonu gisoon nañu xadiisu abdullah ibn zeyd ibn eh, abdi rabbi te imaam ibn isxaaq solo woon ko mu jaar ci yoonam ñoom imaam ahmad ibn hanbal eh, ak asxaabu sunan ak imaam addaarimi imaam al buxaari paa ci saxiix bi ci xalqu afaalil ibaad yooyu yëpp gisoon nañ ko ci xadiis bu wér boobu wa abdullah ibn zeyd ibn abdi rabbi radiallahu taala anhu wa arda gisoon nañu moom ci gént la ko gise woon ñëw wax ko yonent bi aleyhi salaatu wassalaam mu ne ko innaha la ruya xaq inshaa allah ne ko li nga gis nii de e, géntu dëgg la bu soobee yàlla ne ko jógal nga wax ko Bilaal ndax kat moom moo la gën a neex baat moo la gën a yëkkatiku baat euh, nee mu daldi jóg di ko wax Seydina Bilaal Seydina Bilaal di nodd Seydina na ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu wa arda bi mu ko déggee mu jóge këram di xëcc làmbaayam tanaan yonent bi ñëw na yonent bi aleyhi salaatu wassalaam maa ngi waat ci ki nga xam ne moo la yónni ci dëgg man gént naa gis naa lii nga xam ne moom laa dégg bilaal di nodd nii mu ne ko mu ne falillaahi alhamd moom aleyhi salaatu wassalaam mu ne kon mbooleem façon cant yi yépp ñu ngi sant ñuy dellu ci borom bi subhaanahu wa kon loolu benn la woon ci luñ gisoon ci al adaan muy fan la jóge léegi nag ñu jàll ci deuxième point waxoon nañ la dañuy nekk ci ahkaamul adaan muy li nga xam ne mooy àttey noddu ak yi wër wërloo ci noddu ci boppam ah waxoon nañ at mi nga xam ne ci la ci lañ ko yoonal li gën dëgër mooy ci première année bii ñu nekk comme ni ko imaam alxaafiz ibn xajar waxe ci fatxul baari am na nag ñeneen ñu ne euh, ñoom ci deuxième année bi la euh, <coughs> waaye loolu bu njëkk bee ko gën dëgër te mu ngi xew madinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaatu salaam ndax dafa am xadiis yoo xam ne Euh, yuy ñëw di wane ne di wax naan kene euh, Makka lañu yoonale li nga xamante ne mooy ak noddu laata gàddaay gi waaye yooy yépp comme ni ko imaam at-Tabarani soloowe imaam ad-Daraqutni soloo na lu mel imaam Ibn Mardawayh ñoom ñépp imaam al-Bazzar soloo nañ loolu euh, waaye imaam al-Hafiz ibn Hajar bi mu indee wax yooyu ci al-Fath dane walxaqu innahu la yasixu sheyun min hadihi l mu ne liy dëgg mooy xadis yooyu yépp di wane ne Makka la la la la ñu yoonale woon nodd mu ne liy dëgg mooy ne laa yasixu sheyun dara wérul min hadihi l ahadis ci yi nii bépp xadis bu lay wax ne yonent bi aleyhi salatu wasalaam ñu ngi ko yoonalal Makka wérul moo tax euh, loolu mooy li nga xamante ni mooy li gën dëgër euh, léegi <coughs> mu am beneen affaire noddu lan lay tekki lan lay tekki ci arab lan lay tekki ci sharia bu dee ci sharia euh, al adhaanu mooy al i'laamu mooy lan mooy ak mooy yëgle al i'laamu al adaanu mooy al i'laamu mooy yëgle comme ni nga xam ne noon la borom bi subhaanahu wa wax ne wa adaanu min allahi wa rasulihi ila nnaasi yowmal xajjil akbar mu ne wa adaanun minan fil wa adaanun minallah muy ak yëgle goo xam ne moom la bor tukkee ci boroom bi ak yonentam ndawam bi ilan naasi loo xam ne dafa bëgg nit ñi yëg ko yawmal xajjil akbar ca bésu aj gu mag googale ann allah que ne buur yàlla de deñ na ci mushrikuuna yi waaye yonentam tamit deñ na ci mushrikuuna yi loolu muy foofu la baat bi jóge muy ci arab wa adaanun mooy al i'laamu mooy ak yëgle wax ba nit ñi daldi yëg mbir yi xamle nit ñi ñu daldi koy yëg moom tamit la wax ci suuratul xajji eh, wa addin fi nnaasi bilxajji yatuuka rijaalan wa ala kulli daamirin yatu yatuuna min kulli fajjin amiq mu ne wa addin fi nnaasi yëgaleel xamaleel finnaasi bil xaj ji xamaleel aj gi wooteel la maam ibrahima aleyhi salaatu wassalaam eh, daldi woon def nga xam ne wa azin jox ko ndigal borom bi jox ko ndigal ngir mu yëgle ko kon loolu mooy li nga xamante ni mooy eh, li jëm ci wàllu lughatan bi ci wàllu lugha muy langue kantaan ak bu dee ci shar'an muy ci wàllu sharia mooy al bi waqti salaati bi alfaadin maxsuusa mooy al i'laamu yëgale ci wàllu sharia nag buñ ko waxee du dafa am loo xam ne nag dafa spécifique ci wàllu sharia du rekk yëgalee lu la neex da gis euh, al Euh, même léegi léegi ak kii dangay gis publicité dañ naan i'laamat ndax waa ji day jéem a jël produit yi bi muy bëgg wane bëgg koo jaay mu daal di koy yëgal yëgal nit ñi ba ñu xam ne produit bi existe na am nay qualité sàngam ak sàngam ngir attirer nit ñi waaye loolu mooy ci langue bi bu dee nag ci sharia mooy al i'laamu bi waqti salaa mooy yëgle jotu këne waxtu julli jot na waaye nuñ koy defe bi alfaadin ci ay kàddu maxsuusa yoo xam ne yu jagoo la mooy du n'importe comment ngay ñëw rek taxaw man moo na taxaw rek ne eh, gaa yi ñëw leen julli taxaw jël micro bi ne gaa yi ñëw leen julli mu jeex déedéet mooy bi alfaadin ci ay kàddu yoo xam ne walla ma ne ma ne ma ne ma ne ma ne ma ne taalaw ila salaa ñëw leen ñu julli loolu manuma koo wax ndax lan bi alfaadin maxsuusa mooy dangay ngay yëgle jotug waxtu wi waaye jaare ko ci ay term yoo xam ne yuñ jagoo la yoo xam ne gis nañ ko am na yuñ ci gis mooy xadiisu abdullah ibn zayd ibn abdi rabbi bi bi ko waa jim gisoon ci gént gi nañ ko jàngal ne ko boo jógee di julli waxal lii allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar wax ko nodd kon loolu mooy li nga xamante ne nii <clears throat> mooy ci wàllu sharia loolu lay tekki euh, nodd nag baat yooyu ni muy tuuti tuuti ci la solo gu rëy moo ci nekk comme ni nga xam ne noonu la imaam al-Qurtubi wax <coughs> wax rahmatullah alayhi mu ne al adaanu ala qillati alfaadihi mustamilun ala masaili al aqida mu ne al adaanu gis nga kenn nag du wax al adaanu adaan mooy plurielu nopp udun udunu udunun mooy nopp al adaanu loolu mooy plurielu nopp moo tax kenn du wax adaanu wala nga ne adaanul aadaanul maghribi wala aadaanul isha yi déedéet loolu mooy ndax loolu day tekki noppi mbaa noppi timis ak noppi gée te timis ak gée en tout cas man xamawuma ko ay ma leen ay nopp euh, <coughs> mooy adaan adaan ngay wax adaan mu ne moom imaam al-Qurtubi rahmatullah mu ne gis nga noddu ala qillati alfaadihi li muy néew néew ay kàddu yu composé moom mu ne mustamilun ala masailil aqida dafa làmboo ni mu néewe noonu nag la làmboowe ak li nga xam ne mooy masalay aqida muy li nga xam ne moom la jullit bi war a fas te muy lu wér lu fas dal di koy gëm mel ni ñu ne ko ah tee nga ñu cee gina leeral waay mu ne li annahu badaa bil akbariya wa hiya tatadammanu wujudullah wa kamaalihi mu ne ndax nodd dafa commencé ci ak akbariya mooy allahu akbar buur yàlla moo màgg lépp moo gën a màgg lépp mu ne lool la commencé te loolu noonu akbar jooju ak akbariya googu dafa làmboo ci biiram da ci ci ngay gise ci dafa làmboo wujudullahi wa kamaali muy nekk nekk yàlla la lay poser ndax buñ ne allahu akbar balañ ne diw moo gën a màgg kay dafa fekk mu nekk kon nekk-nekku yàlla lay wane foofu waaye wa kamaalihi ak matam nga xam ne amul dara lu ko jege amul dara lu ko jege ci mat te lépp lu mat moom moo la matal lu mata di it moo ci génne loxoom mu ne kon loolu benn la mu ne summa sanna bit tawhid noddu moowu noddu yi ginnaaw bi mu commencé allahu akbar da cee teg ñaareel li nga xamante ni ñaareelu mooyu ñëw ci wàllu tawxid wéetal yàlla muy ashhadu an laa ilaha illa allah summa sanna bi tawxid wa nafyi sharik non seulement ndax tawxid fu ñu ko waxe mooy dangay am looy dàq moo tax laa ilaha amul benn buur bu ñu war a jaamu ci dëgg illa allah ku dul buur yàlla subhanahu subhaanahu wa taala kon mu ne deuxième bi ginnaaw allahu akbar gis nga lii li tax mu am solo li tax ma gin ci taxaw mi mooy bu ñuy déglu nodd nañuy teewlu buñ xamee lii bu ko defee ñu koy teewlu dinañu yóbbu ci beneen dimension que ne walla toog rek dégg waa ji nodd nga naan se nga dégg ñan ni noo gars yi nag seen nodd yi dafa bari ko non ñoom booy sieste rek ñu nodd quoi mooy yow di nga xam walla kooku mooy ki gëna ba ba ba ba ci ba classe bi moom la bokk moom kuy xalaate noonu waaye tamit ki nga xam ne day jàpp na rek wala dégg noonu rek ah julli jot na rek mu dem mais muy teewlu sens yi ci nekk boo déggee allahu akbar nga ne allahu akbar moom de kon damay tegtal ne bu nekk nekk buur yàlla aku matam mu ne ashhadu an laa ilaha illa nga ne loolu de mooy kalimatu tawxid mooy baatu wéetal yàlla bi nga xam ne moom il faut mu am an nafyu nafyu sharik mooy dàq lépp loo xam ne moom lañ koy associer wala képp koo xam ne moom lañ koy associer mu tax mu ne ashhadu maa ngi seede an laa ilaha amul benn buur illa allah nafyu buur yàlla daal di daq yeneen yi nga xam ne ñoom lañ koy booleel te sori na leen moom mu ne imaam al-Qurtubi ba léegi imaam al-Qurtubi bi mooy sëriñu boroom tafsir bi imaam al-Qurtubi bi moo shara li nga xamante ne saxiix imaamu Muslim mu ne eh, rahmatullah alayhima mu ne moom imaam al-Qurtubi rahmatullah alayhi al-Maliki mu ne summa ginnaaw ñaareel bi muy tawxiid wéetal yàlla ak dàq li nga xam ne mooy associé dara ak buur yàlla mu ne summa bi isbaati risaala li muhammadin sallallahu alayhi wa sallam ñetteel bi mu daldi saxal baatu nodd yi saxal yónneentuk yonent bi alayhi salaatu wassalaam di sayyidina muhammad alayhi salaatu wassalaam ndax lan ginnaaw boo waxee ashhadu an laa ilaha illa ashhadu an laa ilaha illa ñaari yoon loolu tawxiid lay taxawal daq lépp loo xamante ne moom lañuy sori jegeel yàlla léegi nag waaye ashhadu an laa ilaha illa kan moo la ko xamal kan moo la xamal loolu mooy kii nga xam ne moom ndawam la di sayyidina muhammad di yonentam alayhi salaatu wassalaam mu ne nag ashhadu anna <clears throat> muhammadan rasulullah moo tax mu ne summa ginnaaw gi bi isbaati mu saxal ar risaala prophétie gi yónneentu gu en message ki nga xam ne mooy Seydina Muhammad alayhi salaatu wassalaam falayeen waaye summa daa ila taati almaxsuusa aqiba alshahaadati birrisala li annaha la tu'rafu illa min jihati rasul oh mu ne ñeenteel bi ginnaaw bi saxalee bi saxal yónnentug yonent bi aleyhi salaatu wassalaam que buur yàlla moo ko yónni ashhadu an laa ilaha illa allah laa ilaha illa mu ne nag hayya ala salaa thumma daa mu daal woote ila taati al woote ci jëm ci jaamu yàlla goo xam ne gu jagoo la gu particulier la du n'importe comment nga koy defe muy julli muy at-ta'atul maxsuusa aqiba shahaada ginnaaw bi nga xam ne ci la saxal seede nekk nekk borom bi wéet gu mu nekk moom borom bi nekk kenn càppaacóol yi nekk kenn waaye tamit seede euh, li nga xamante ne ni shahaada aqiba shahaada bir risaala mu indi ko automatiquement mooy woote jëme ci jaamu yàlla gu particulier goog mu daal di koy indi directement après automatiquement après bi mu saxalee yonent yonentug yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ndax lan lu tax mu ne li annaha ndax gis nga jaamu yàlla googu muy julli ji muy wooyote moom nodd naan hayya ala salaa ñëw leen ci julli koo julli loolu noonu laa rafu kenn du xam jaamu yàlla joo julli illa min jihati rasul lu dul ci wàllu yonent bi alayhi salaatu wa mooy ci yonent bi alayhi salaatu wa salaam rek lañ mën a xame nan dañuy jullee moo tax euh, wax yu yàqu yi nga xam ne moom lañ moom la ñenn ñuy wax tañ naan leen alquraan yu nag yooyu loolu sax terme la buñ leen di utiliser noonu rek mais ci yoon ñooñu waruñ leen a woowee sax quraan yu ndax quraan yu dëgg-dëgg nit noo doon quraan yi ba pare te yow nga ne sunnaa yonent bi alayhi salaatu salaam sa yoon newu ci mais nag distinction la bu ñu leen di wax mais loolu dañ leen ko waxe noonu rek mais tekkiwul ne moom loolu lañ doon ndax mënuñu koo doon ndax suñu boroom alxuraan yi ñu yor moo leen ne wa ma ataakumur rasulu wa ma ataakumur rasuulu fa xuduhu wa ma nahaakum bihi fantahu lu leen yonent bi alayhi salaatu salaam jox jël leen loolu du xadiisa mi wa ma nahaakum anhu fantahu lu mu leen tere na ngeen bàyyi loolu du moo tax loolu waxi caaxaan la moo tax mu ne jaamu yàlla googu mu woote jëme ci muy julli da koo indi directement ginnaaw bi mu saxalee yónnentug yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ndax jaamu yàlla jooju kenn mënu koo xam laa tonrafu illa min jihati ar rasul sallallahu alayhi kenn mënu koo xam lu dul ci njàngaleem yonent bi alayhi salaatu wasalaam ndax alxuraan moom danañu rek wa aqimu salaa taxawal leen julli moo tax waxi caaxaankat yooyu dañu leen naan waa léegi yéen waa ngeen di jullee nii di taxaw di kàbbaar di sujóot di taxaw di jàng alxuraan di jàng beneen saar est ce que alxuraan moo leen ne jóg leen même bu ne faqra'u ma tayassara minhu jàng leen li nga xam ne moo yem moo moo moo euh, euh, yomb ci yéen moo jàppandi ci yéen moo leen wax ne faatiha par nga jàng ko est-ce que mu alxuraan la ko wax moo la wax da nga ciy teg saar moo la ne boo génnee azkar yi ngay def këne da ngay rukon sujóot rukon bi kabbaar bi mooy kabbaar bee koy jiitu sujóot bi mooy jiitu rukon bee jiitu yooyu yëpp kan moo la ko wax ak tashahhud yeeg yooyu kan moo la ko wax ni ngay jullee est-ce que alxuraan moo ne ñu timis ñett la gée ñeent la fajar ñaar la ainsi de suite loolu waxuñu ko moo tax mu ne jaamu yàlla jooju noddu di woote ne hayya ala salaa ñëw leen ci julli julli jooju kenn mënu koo xam lu dul ci yonent bi alayhi salaatu wasallam nga koy jële moo tax mu indi ko directement après bi nga xam ne ci la saxal ak yonent ba mu ne waaw summa ginnaaw loolu noddu ba léegi ci alfaazul adaan yi la lay décortiquer nii ba nga xam bu ëllëgee nga ci gina bàyyi sa xel mu ne summa daa ila alfalaaxi wa huwa albaqaau daaim wa fiihi al ishaara ila al maan Allahu akbar mu ne moom ba léegi imaam al qurtubi ci sharaa bi mu doon def saxiix imaam muslim euh, di sharaa bi muy commencé ci wàllu adaan muy nodd muy génne xikma yi nga xam ne ak yi nga xam ne moo nekk ci biir euh, terme nodd mu ne ginnaaw loolu summa ginnaaw gi daa baatu nodd yi di woote ila taati ila alfalaaxi ginnaaw bi mu wootee ci jaamu yàlla ju particulier jooju di julli ginnaaw gi mu woote nag ila alfalaaxi ci ak texe moo tax xayya ala alfalaax xayya ala alfalaax muy ab woote ila alfalaaxi te lan mooy alfalaax wa huwa al baqaa'u daa'im mooy sax goo xam ne dootul deñ sax ci jaamu yàlla joo xam ne xéewalu borom boo xam ne dootul deñ alfalaax loolu mooy alfalaax alfalaaxu texe loolu dekkiwul ne euh, comme xad moo tax boroom bi ne xad aflaxal mu'minuun xad dëgg-dëgg aflaxa texe na texe na al mu'minuun gëm yàlla te nag ku gëmul yàlla mënoo taxawal buur yàlla benn julli te bu ñu wootee doo ko wuyu kon nag alfalaax alfalaax mu woote ilal falaax mu ne te loolu mooy albaqaa uddaa'im mooy li nga xam ne mooy sax gi nga xam ne day des des albaqaa u des addaa'imu gi nga xam ne day sax mu ne wa fiihi te nekk na al ishaara ilal ma'ad mooy di junj fa ñu jëm muy yawmal qiyaam di allaaxira ndax xayya dikk leen ilal falaax xayya alal falaax ñëw leen ci li nga xam ne mooy texe gi texe gu mag gi nag mooy biir àjjana fala borom bi def xéewal yi mu nar a xéewale jaamam bu man doon ëllëg foofu la ko def moo tax mu ne waman zuhziha anin naari wa udxila al janna faqad faaz mu ne képp nag koo xamante ne nii soril nañ ko zuhziha mooy ub'ida anin naar soril nañ ko safara wa udxilal janna ñu dugal ko jana faqat dëgg-dëgg faasa kooku mooy ki nga xam ne mooy ki texe kon muy junj ba léegi ilal maadi fa ñu jëm kon nodd boo ko déggee lii lépp danga ko ci am est ce que fara yen waa ah, déedéet summa aada ma aada tawkiidan ginnaaw loolu mu dal di waat hayya alal falaax hayya alal falaax qad qaa mu hayya alal falaax hayya alal falaax mu répété waat lan allahu akbar allahu akbar ngir répété waat la ñu tàmbalee woon di allahu akbar allahu akbar ndax gin koo feddali mu gina a des ci xolu ak ci xelu ak ci ndopp ki nga xam ne mooy dégg noonu ba mu xam ne lii moom mooy capital li nga xam ne mooy li mu mënula ñàkk a fàtte mooy allahu akbar te allahu buur yàlla akbaru min kulli shay moo gën a màgg lépp loo gis moo tax bu ko jéem bokkaale kenn comme niñ ko waxoon bii weesu ndax loo ko bokkaale mu ne ana aghna shuraka an shirk man maa gën a deñ ñi ngeen may associer ci li ngeen ma associer la moom ku ma fi associer ak leen ma bàyyi ko taraktuhu wa shirka ma bàyyi ko lam may bokkaale kon muy répété loolu mu ne loolu da ko répété waat tawkiidam ngir dina feddale allahu akbar allahu akbar laa ilaha illa amul benn buur bu ñu war a jaamu ci dëgg illa allah kurul borom bi subhaanahu wa taala euh, loolu di lu am solo loo xam ne moom la imaam al-Qurtubi rahmatullah alayhi wax euh, nga gis ne loolu yu am solo la yoo xam ne baax nañu koy teewlu bu ñuy dégg nodd dina gën a tax ñu xam sansu lan mooy nodd ak wuyu giñ ko war wuyu waaye nodd ba léegi dangay gis ne day woote ci lan ginnaaw lool mooy ne kon nodd day tegtale lan bi du xuulil wax day tegtale di junj di yëgle yëgle ne waxtu yu dugg na loolu benn affaire la waaye day woote ilal jamaa day woote jëme ci mbooloo ndax hayya ala salaa dikk leen waxul kenn rek ah. moo tax yaa ayyuhal ladina amanu ci wàllu àjjuma ida nuudiya lis salaati min yawmil jumaati fasaw ila dhikrillah yéen ñi nga xam ne yéen gëm yàlla ida nuudiya bu ñu noot dee moo tax imaam al Buxaari waaw waaw bi bi bi noonu ubbee kitaabul azan ci saxiix bi dafa def kitaabul azan baabu bad'il azan mu ne baabu lii de buntu la bad'i tàmbali al azani muy tàmbalik nodd boo pare mu ne wa qawlihi ak waxu azza wa màgg na te tedd na tedd na te màgg na muy borom bi subhaanahu wa taala wa ida naadaytum ila lsalaati ittaxaduuha huzuwan wa la'iban dhalika bi annahum qawmun laa ya'qiluun suuratul maa'ida aaya 80 non 58 ginnaaw gi mu ne wa qawlihi ida nuudiya lissalaati min yawmi aljumu'ati fas'aw ila dhikrillah wa dharu al-bay'a dhalikum khayrun lakum in kuntum ta'lamuun suuratul jumu'a aaya 9 pour wan la ne mooy ne woote jëme ci mbooloo mooy wa ida naadaytum ila salaa bu ngeen wootee jëme ci julli loolu dinañ ci ñëw ko taw ittaxazuha huzuwan ñoom yéeféer yi ñu jàppe ko li nga xamante ni mooy euh, ay kene euh, euh, luy daal am mbuusóor la quoi ay caaxaan la loolu dinañ ci ñëw insha allah mais pour wax na ne mooy noddu day woote non seulement day yëgal di woote këne waxtu yu jot na waaye day woote ilal jamaa day woote jëme ci mbooloo moo tax hayya ala salaa hayya ala al falaa waaye ginnaaw loolu wa izhaaru sha'aa'ir al islaam lii lépp imaam al-Hafiz ibn bi muy commencé di chara loolu ci saxi imaamul Buxaari moom la ubbee yii nii ñuy wax mu ne ndax min barakatil ilmi an yunsaba wala an yusnidal qawla ila man qaala loolu waxoon nañ ko fi këne bokk na ci barke yi xam-xam ngay delloo wax ki ko wax mu ne ginnaaw yëgle këne waxtu yu jot na woote jëme ci mbooloo mu ne wa izhaaru sha'a'iril islaam waaye feeñal symbole l'islam yi te suñu boroom nee na wa man yu'azzim sha'a'ir Allah képp koo xam ne dafa màggal symbole diine yi mu ne benn bi mu ne fa huwa xayrun la loolu moo gën ci moom beneen bi mu ne wa man yu'azzim sha'a'ir Allah fa inna min taqwal qulub ndax màggal symbole diine yi lool ci ragal yàlla xol ci la bokk waaw akbar ah, kon loolu lu am solo la eh, ci li nga xamante ne nii mooy al iqaama léegi muy al azan bokk di nodd eh, mooy est-ce que léegi nodd kon gis nañu yooyu bi mu wàccee nag nodd am na ci boroom bi mu amee bi mu ñëwee noonu ba yonent mi alayhi salaatu salaam yoonal ko am na ci mu mufassiruuna yi rahmatullah alayhim yu ne mooy aaya bi ne wa idha naadaytum ila salaati ñu waxoon ko sànq ittaxaduha ñoom yéeféer yéen bu ngeen di woote ci julli ñu jàppe li muezzin bi wax huzwan ay caaxaan déggal ma c'est musulman c'est fou ñu ngi ñuy yàq suñu tempête yi ak tamit seen yëfi yi chaque jour ñuy ñuy noddu quoi eh, lenn ci mufassiruna yi dane anna alyahuuda lamma sami'u al-adhaan qaalu laqad ibtada'ta ya muhammad shay'an lam yakun fi ma mada mooy bi noddu bi abdullah ibn zayd gisee lool ba digal Seydina yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne ko demal ci bilaal nga wax ko ndax moo la gën a yëkkatiku baat gi laa neexle baat Euh, yahuud yi dañu ne ko dañu yow ne yonent mi alayhi salaatu salaam ne ko nag yaa Muhammad ne ko yow Muhammad alayhi salaatu wasalaam ñoom dañ ko doon sàll lawlu loolu moo tax saxaaba ba nga xam ne dafa déggoon benn juif wax yaa Muhammad fekk dafa taxaw nekk ak yonent mi alayhi salaatu wasalaam benn rabbin jóge fële rek di woo yonent mi alayhi salaatu wasalaam ne ko yaa Muhammad mu sàq ko dóor ko korpeñ tël yan alayhi salaam naka yu mu ne ko lan moo tax mu lay woo mu naan la yaa Muhammad pour wan la ne gis nga saxaaba yi radiyallahu anhum ni nga xam ne noonu lañ ko doon cër ñu ko doon jox euh, ñu ne ko yow laqad ibtada'ta sos nga fi nag la ilaha illa allah yow Muhammad alayhi salaatu wasalaam sos nga indi nga fi bidaa xamante ne nii wuu masu fee ama ah. sos nga fi bidaa xamante nii lam yakun fii ma mada yonent yi ngay wax yépp naan yéen a bokk mbir yépp ñoom amul kenn kenn ci ñoom koo xam ne def na lu mel nii nga def non non biñ waxee lool nag ci la suñu boroom wàcce ida naadaytum wa ida naadaytum bu ngeen wootee ila salaati ci julli taxaduha ñu jàppe ko husuwan mbóosóor ak caaxaan caaxaan wow la yi ba nangum po zaalika boo gisee ñoom ñu jàppe ko noonu mooy bi annahum mooy dëgg-dëgg ñoom gis nga yahuud yooyee ak yéefér yi koy def ba ilaa yawmul qiyaam laa yanqiluuna duñu xalaat amuñu xel duñu xalaat léegi kon ginnaaw bi nga xam ne ci lañu gis loolu euh, ñu ñëw nag ci yeneeni àtte mooy euh, lan mooy àttey noddu maa huwa xukmul adaan attey nodd mooy lan nodd loolu mooy lan mooy nodd est-ce farata la wala sunna la wala boog lu ñu sopp noonu rek la wala mooy loolu mooy xukmul adaan euh, ginnaaw bi nga xam ne xeet yonent bi alayhi salaatu wasalaam yépp d'accord nañu ci yoonal gi nga xam ne moom lañu yoonal nodd ah depuis yonent bi alayhi salaatu wassalaam mais nag dañoo daal di wuute est-ce que affaire bi faratal mooy lu war la nodd wala boog loo xam ne sunna mu akkada la mooy sunna la boo xam ne dañ koo feddali mooy sunna la boo xam ne dañ koo feddali lan la ci Euh, dafa am ñu ne dafa am ñu ne euh, farata la te loolu imaam Ibn al-Munzir loolu la wax imaam Ibn Hazm tamit loolu la wax kene noddu farata la mooy ne farata xam nga mooy la mooy loo xam ne parf bu ngeen ko deful day dem bàkkaar imaam Ibn al naka noonu imaam Ibn Hazm rahmatullah alayhim moom lool lañu wax bokk nañ ci ñu wax wax jooj eh, am ñu ne eh, faratala ci li nga xam ne mooy masjidul jaami'at mooy eh, moske yu mag yi ak yi yu mag yi te loolu jële nañ ko ci imaamuna Malik ibn Anas këne euh, farata gi ci masaajidul jaami'at la mooy ci mosquée yu mag yi loolu moom farata la euh, naka noonu tamit jële nañ wax jooju ci imaam Ahmad ibn Hanbal tamit jële nañ ko ci moom euh, benn wàllu la ci waxu imaam ci Shafi'i yi kanta imaam abu xanifa rahmatullah alayhim alayhi ak imaam ashafii ak benn wax boo xam ne jëlañ ko ci imaam malik rahmatullah ala al jami dañ ne sunna muakkada la mooy sunna la boo xam ne dañ koo feddale euh, loolu mooy wax yi waaye amaana li gën a dëgër mooy waxu euh, imaam malik deuxième bi mooy premier bi bokk bi na ci moska yu mag yi boobu dëgër na waaye tamit avis bu njëkk bi mooy bu ñoom imaam Ibn Hazm imaam Ibn al bi rahmatullah alayhi këne affaire bi farata la këne euh, farata la ñu daldi nodd ndax lan ndax yonent bi alayhi salaatu wasalaam bi Abdullah Ibn euh, euh, Zayd daldi ñëwee wax li nga xamante ne nii mooy noddu gi wax ko ni mu ko waxe ba mu ne ko demal ci li nga xamante ne nii demal ci Bilaal nga wax ko ko ndax moom moo la gën a euh, daal di yëkkatiku baat te moo la gën a neex baat ñu ne ndax lool da koo digal dane ko dane ko demal ci Bilaal loolu amral tawal amru yaqtadil wujub demal nga wax ko Bilaal te benn bi dane gisoon nañ ci xadiis Seydina Abdullah ibn Omar ibn al-Khattab bi radiyallahu taala anhuma dane ko lan qum yaa Bilaal fa adhin bi salaa jógal yow Bilaal te loolu lan la mooy ne euh, euh, digle la taal amru li gën a dëgër mooy ne digle day wane ne farata la fekk amul luy ñëw luy wane ne loolu dindi ko ci farata yóbbu ko ci loo xam ne dañ koo sopp loolu gisuñu lu ko dindi Euh, ba léegi muy avis bu njëkk bi ma la ne amaana mooy sax li gën a dëgër loolu benn euh, kii la naka noonu euh, ñu ne dese nañ beneen bu mel noonu mooy xadiisu abu mahzura bi radiyallahu taala anhu arda mu nekk ci sunan yi di xadiis boo xam ne bu wér la boo boolee kiiw yépp am na turux yoo xam ne yu wér la yeneen yi boo boolee yépp dalay wane de day gina a feddali wér bi muy xadiisu imaam eh, eh, abu mahzura bi radiallahu taala anhu wa ardaatu asxaabu sunan daal nañ koy solo imaam abu mahzura bi nga xam ne ci la ko fële ca xunayn yonent bi aleyhi salaatu wasalaam dafa dégg ñuy nodd dafa am ay xale yoo xam ne yu dëkkoon màkk al jumax yi ci waa banu jumax la bokkoon dafa dégg ay xale yoo xam ne dañ doon toppandoo noddukat yonent bi aleyhi salaatu wasalaam te ñoom abu mahzura nee na man dama fa ñëwoon rek ngir sabooteeg yooyu te nag ni ma bañe woon yonent mi alayhi salaatu wasalaam ndax loolu ndax mu ngi doon dóor a ubbi Màkka jàll Xunayn te ñoom màkk lañ dëkkoon nee na nag ñuy saboote bi di di di di di jéem a toppandoo noonu yonent mi alayhi salaatu wasalaam dégg leen ne woowal ma leen ñoom ñépp ay gore lañ woon mu woo leen mooy papa ay cinq ans yooyu déedéet euh, ñu ñëw mu ne am na ku ma dégg ci yéen mu nodd nodd boo xam ne kan la ci yéen ñu ne nee na ñi ma ànduloon ni kii la mu ne tawax wax nañ dëgg am na ci beneen riwaay yonent bi alayhi salaatu salaam da leen woo ne leen ku nekk na noonu ngir mu xool kan la mu ñëw dégg ko euh, muy nodd ku nekk nodd nee na man maa mujjee nodd bi ma mujjee nodd nag mu ne ma yow mii la ba pare nag raay sama bopp raay sama dënn dugal loxo bi raay ko ba ci sama côté jumbax bi daal di may ñaanal jàngal ma nodd ne ma xul waxal jàngal ma nodd ne ma deen noddal mu jàngal ma nodd ba pare jox ma ndigal ne ko noddal ba pare digal ko muy nodd Makka mooy ki nga xam ne moo doon euh, euh digal moo doon nodd foofu ñu ne loolu tamit ci digal yi la da koo digal mu nodd naka noonu ñu ne beneen ci suñu tegtal yi war ne nodd day war ne farata la ñu ne xadiisu Maalik ibnul Xuwayris bi muy Maalik ibnul Xuwayris dafa ñëwoon ak benn mbokkam ñëwoon ci yonent bi aleyhi salaatu wassalaam euh, bi mu fa ñëwee nag def fa ay semaine après nag ñu miin seen ñu ñu dëkk Medina xawle kii nag ñu miin seen ñu wal namm seen dëkk yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ne leen yeewi leen ba pare nag ne leen euh, bu julli jotee mu ne fa azzina wa aqima na ngeen nodduta na ngeen taxawal julli mooy na ngeen iqam am na ci beneen riwaay mu ne fal yu azzin lakum ahadukum na am kenn ci yéen ñaar koo xam ne da leen di noddal kenn ci yéen ñaar ñu ne loolu day wanne loolu yonent bi alayhi salaatu wassalaam moo leen jox ndigal te loolu al amru yaqtadil wujub ñu ne waat beneen mooy xadis bi nga xam ne muttafaqun alayhi la seydina anas ibn malik radiallahu taala anhu mu ne umir amara rasulullah sallallahu alayhi wa sallam bilalan an yashfa'a al adhan wa an yutira al iqaama mu ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam dafa digal seydina bilal ibn rabah radiallahu taala anhu nekkoon noddukatu yonent bi alayhi salaatu wasalaam ngir mu lan an yashfa'a al adhan buy nodd mu def ko deux deux mooy masna masna ñaar ñaar moo tax allahu akbar allahu akbar bam des boobu noonu li gën a dëgër insha allah comme niñ ciy ñëwee ci alfaadul adaan yi mooy ne ñeenti yoon la boobu mooy li nga xam ne moo gën a dëgër allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar wala ñu ne loolu mooy li gën a dëgër tekkiwul na beneen bi allah akbar allah akbar rek dëgërul waaye léegi moo yeneen yi ci ashhadu an la ilaha illa allah ashhadu an la ilaha illa allah ashhadu anna muhammadan rasulullah ashhadu anna muhammadan rasulullah hayya ala salah hayya ala salah hayya ala al falah hayya ala al falah loolu mooy yashfa al adhan loolu la koy nante mi alei saatu salaam digal wa an yutira al iqama buy noddu nag buy eh, iqam mu def ko benn benn am des comme niñ koy gisee ci kanam allah ñaar yu njëkk yi allahu akbar allahu akbar ak qad qaamati salaa qad qaamati salaa Euh, yi ci des it da ngaa allahu akbar allahu akbar ashhadu an la ilaha illallah la ilaha an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadan rasulullah hayya ala salah hayya ala al falah denn denn ñu ne voilà lii amara bi alayhi kon loolu dig digal la te kon loolu day wane ne kon loolu dëgg la te sànk wax nañ la bi nga xam ne moom la bii ci yi la nekk gis nañ xadiisu Abdullah ibn Zayd bi mu ñëwee dane mu daal di digle noddu digal ko Seydina Bilal te xadis boobu xadis bu wér la comme niñ ko gisa woon ci jotaay bii wees ñu ne am nañ beneen riwa beneen tegtal buy wan ne noddu farata ñu ne mooy xadisu Usmaan ibn Abil Aas bi radiyallahu taala anhu wa arda moom mi nga xam ne moo woon fële mu tudd Taayif Euh, euh, ñëwoon ci yonent bi alayhi salaatu wasallam moom la faloon foofu mu ñëwoon fa am yum la doon jàmbas ci wàllu julleem Allahu akbar jóge foofu ba fuy ndax affaire julli yonent bi alayhi salaatu wasallam bokk na ci lim ko waxoon ne ko ittaxid mu'adhinan laa yaxudu ala adhanihi ajran ne bu leen te ne ko nanga nanga nanga jël nanga jël nanga jàpp mooy comme que moo nekkoon imaam bi moom la faloon mu nekk imaam foofu mu ne ko nag na nga ut ab noddukat ittaxid utal mu'adhinan noddukat boo xam ne nag laa yaxudu ala adhanihi ajran koo xam ne du marchand de noddam mooy du ne man bala maa nodd ñu fay ma sinon du ma nodd mu ne utal noddukat boo xam ne moom du def loolu koo xam ne moom day nodd ngir yàlla tabarruan da koy def ngir yàlla ñu ne taxawal yeneen bi alayhi salaatu wa salaam utal loolu amra la mooy digle la te bu alxuraan sharia bu diglee farata la fekk amul luy ñëw luy wanne loolu du farata loolu gisuñu ko ñu ne te bokk na tamit li nga xam ne nag moo gën a feddal yii nga xam ne nodd ñàkk koo dégg ci dëkk day waral ñu foofu ñu daal di leen mën a songu xare ñu ne mooy xadiis bi nekk ci Seydina na al Buxaari rahmatullah aley bu saxiix al imaam al Buxaari rahimahullah te seydna Anas ibn Malik radiyallahu taala anhu daal di koy solo mu ne yonent bi aleyhi salaatu wasalaam de kaana ida gaza bina qawman bu àndoon ak ñun di xare benn dëkk di songu benn dëkk mu ne lam yakun yaghzu bina xatta yusbiha wa yanzur fa ida sami'a adaanan kaffa anhum wa in lam yasma adaanan agaara alayhim ñu ne lii kay leer na yonent bi aleyhi salaatu wasalaam bu masoon a ànd ak ñun saxaaba yi ngir dem xare ji benn dëkk doonu loon ñëw rek songu leen noonu déedéet ah, ah nee na da doon da doon xa bàyyi bu fa agsee guddi da doon bàyyi bu bëccëg lan moo tax ba fajar lan moo tax muy xaar loolu ngir dégg nodd mu ne bu déggee nodd ñu nodd ci dëkk ba da leen di bàyyi jàll dem turne waaye bu dee déggu fa nodd nag ci la leen di doora a song xam ne ñii nii du julli léegi nag kon ñu ne waaye yéen xool leen loo xamante ne nii liy wane ne faratal la mooy yow loo xam ne dëkk bi bu ñu ko fi déggul day waral bu doon dëkk bu ñuy doxalee charia mu muy dugal lislaam ci dëkk yi loolu rek day wane ne loolu ñàkk ko faa dégg source la luy maye ñu mën a dal seen kaw la kon kay loolu xam nga ne waaye lay fekk loolu lépp te loolu bokk na ci mbugal yi te nag dafa bokk ci kabaa'ir yi loo xam ne yàlla di ci tëkku nit wala mu digle ci mbugal wala pen boo xam ne àddina wala alaaxira te nag dal ci dëkk ndax ñàkk nodd loolu bokk na ci kabaa'ir yi ndax ñàkk nodd googu kon loolu euh, amaana mooy li nga xamante ne ni incha allah mooy li gën a dëgër topp ci waxu imaam bi ñu jëlee ci imaam Malik ak imaam Ahmad rahmatullah alayhi ak benn ci wàllu ci waxu ñi euh, nga xamante ne ni mooy Shafi'i yi rahmatullah alayhim këne mbir mi euh, ci jàkka yu mag yi mais loolu noonu da ngay gis ne dëkk boobu lan moo tax bii nii euh, bële gin koo dëgër mooy ne ndax dëkk yi muy wax xalaatoo woon jamono yu ñu amoon ay mosquée yu rëy de te tamit mooy il suffisait mooy ne bu ñu amoon ay mosquée yoo xam ne du comme yi te nodduñu tamit dañ leen mooy ne loolu rek le fait que noor du ñorent maa lay saar doon dal seen kaw kon nag incha allah li gën dëgër mooy waxu imaam Ibnul Munzir euh, waxu euh, imaam euh, Ibn Hazm rahmatullah alayhima këne mbir mi farata la mooy noddu farata la mooy ci dëkk bi ñuy noddu voilà loolu mooy li nga xam ne mooy li gën a dëgër. insha allahu taala léegi ginnaaw bi ñu gisee loolu nga xamante ne nii euh, mooy farataay euh, nodd léegi ginnaaw bala ñuy bala ñuy ñëw ci nu mu tudd euh, alfaaz yi que ne est-ce que noddu ñan yan façon noddu moo am loolu ba lañ ci ñëw ñu gis yeneen masala yoo xamante ne ni yu aaju ci lii la mooy est-ce que noddu nit buy noddu mooy léegi niñ ñëw ci nit ki ki nga xam ne mooy noddu bala ñu ñëw ci alfaazul adhan mooy kiy noddu moom lan lañuy xaar ci moom ñu man koo ko mu muazzin mooy kiy nodd dafa am ay charte yoo xam ne fokk mu am ci wax yii nag boo ko xamee moo lay wan ne noddu teg ak kaset xam nga am na gars caaxaankat yoo xam ne mas naa ko dégg ah, euh, yàgg na nag moo tax affaire bi wóoratuma exactement est-ce que man maa ko déggal sama nopp wala dañ ma ko nettali wala dama ko liir ndax dafa yàgg xaw na am ay dix moo tax euh, euh, du ma manuma ci dogu que ne est-ce que lu ma déggoon la man ci samay nopp walla loo xam ne dañ ma ko nettali wala boog dama ko liir ci téere ñuy wax lool mais pas téere yu yàgg yi ah, mooy téere léegi yi rek xam nga yenn yi moom nit yi léegi ñu ñoo ci gën a ñeme di di xuus ak wax lu leen neex mooy boo xamee yi ñuy bëgg a wax nga xam ne aji nodd gi ci boppam mooy dalay wan ne tegub kaset da bu ma juumul li li may bëgg am mooy Égypte dañ noon Égypte euh, gars yi dañu mujjoon ne temps président bañ fa woon bu yàggul euh, ca année 2011 ya tam yàggoon fa lool def fa ay daanaka ay fan ay presque fanweeri at wala lu ko jege euh, wala ñaar fukki at dañ ne non fanweeri at bokk euh, que ne nodd gi nodd yi dañoo bari léegi ni ñuy def mooy dañuy ci en tout ci yiñ doon xalaat mooy ut loo xamante ni ab kii la ñu mu tudd ab kaset nodd boo xam ne nodd bu neex ku mën a nodd nii koo xam ne saa bu jotatee rek mooy bu bu bu bu bu bu nodd jotatee rek aca waa ji day daldi dañuy daldi rek daldi teg teg kaset bi aca rek aca nodd muy nodd kay bu ko defee euh, loolu affaire caaxaan la lan moo loolu moo c'est pareil ak ki nga xam ne danaan day day tegu kaset mu jiitu ko wala day teg teleem en direct Makka mu jiitu ko wala moo en direct Lyon gi grande mosquée bu Lyon wala grande mosquée bu Dakar nga nekk biir Derklé ne man dama koy teg en direct imam bi julli ma ciy topp loolu ñoo yem mooy julli yooyu dara baaxu ci e, ak nodd googu naada dara du ci baax ndax lu tax ndax dafa am noddukat bi dafa am ay charte yoo xamante ne nii dafa war a dajaloo ci waaji e, bokk na ci loolu mooy mu nekk ab jullit d'abord jullit charte yi condition sine qua non ngir nit ñu ak noddam mën a jaar yoon mooy mu nekk ab jullit après insha allah dinañ la wax nodd est pour julli rek la lañ ko war a def lañ koy def wala loolu dinañ ci ñëw insha allah mooy charte bu njëkk mooy waa ji fokk mu nekk jullit Euh, léegi beneen bi da ngay gis ci Maliki rahmatullah alayhi ku mel noonu dañ naan tamit boole ci mu nekk góor mais loolu euh, euh, mooy mais nag bii ñuy wax ni mooy nodd pour julli nodd pour jullee tax ñuy wax waxuñu yeneen façon comme nodd bi ñuy noddal ku juddu ci nopp bi ak nodd bi nga xam da nga koy nodd ngir dàq seytaane boobu moom boobu boobu taxul ñuy wax bii bi ñuy wax mooy ngir julli dangay gis ci ngiiru imam Malik rahmatullah alayhi ñu la ciy booleel ne la bokk na ci yooyu noonu charte yooyu mooy mu nekk góor mais loolu euh, dafa am wute nañ ko wax léegi sax ba ñu tamit ci détails yi mooy ne dafa am ñoo xam ne dañu euh, dañu ne déedéet déedéet déedéet noddukat bi foog mu nekk góor euh, mooy est-ce que ndax wax ji leen la mooy est-ce que jigéen mën naa noddam déet nodd pour julli loolu dafa am ñoo xam ne dañ koo dañ koo sit am ñoo xam ne dañ ne déedéet dañ koo tere am ñoo xam ne ñoom bañuñu ko mooy terewuñu ko mais mais à condition waxuñu muy noddal ay góor ah, wala mu nekk ci di noddal jàkk ji non mooy bu nee dañoo nekk ñoomi neen bu boobaa ñoom mën nañoo noddu boo xam ne ñoom rekk la ñoo koy dégg après daldi iqaama mooy daldi nu mu tudd euh, iqaam loolu mën nañu koo def loolu noonu mooy foofu la ñuy waxe waxuñu mu nekk koo xam ne dañ naan mosquée bee fa am diw moo leen di noddal non non loolu moom kenn waxu euh, te wax jële ke mën na nodd loolu Euh, du dëgër la ndax imaam euh, euh, Abdullah ibn Abbas ibn Umar radiyallahu anhuma bañ ko ko laajee dafa mer comme ni ko imaam ibn Abi ba daal di solo ci sanad boo xam ne bu wér la bañ ko laajee ne ko est-ce que jigéen alal alal nisaa yi adhan ndax jigéen moom mën naa nodd dool dafa mer fa ba mu daal di mer ba pare ne la lan ngeen bëgg ma tere tudd yàlla dangeen bëgg ma tere tudd yàlla waaye soloon nañu tamit ci moom moom Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhuma mu daal di eh, eh, eh, daal di sib loolu noonu mooy mu nodd mais loolu dangay gis ni ci contexte yi la mooy sib nag temps yooyu buñ nee sib mooy boroom xam-xam yi loolu dafa am solo mooy ne duñ ñoom ñemewuñ woon yàlla comme ñun nga xam dañuy tëb rek di daganal tey xaraamal ci kiiwu yàlla bi lu la neex déedéet mooy kene sib gi ñoom dañ ciy jublu que ne dafa xaraam voilà mais loolu da ngay xam ne ci contexte yi la mooy jamono ji nga xam ne biu nga xam ne moom la meroon mooy ci lu ñu joyal noonu comme ku toog ndaw soo xam dafa ñoom rek a nekk mu nodd nodd koo xam ne nag ci seen biir rek la keneen du ko dégg keneen ku fa newul après ñu julli lu mel noonu la doon la mer que ne est-ce que da ngeen a bëgg ma tere loolu waaye bi mu bañ mooy yoo xam ne dangay gis ne mooy lan nit ñi di no mu muy noddal ñoo xam ne ñépp dañ koy dégg loolu moom loolu nit ñi dañ boroom xam-xam yi rahmatullah dañ koo tere am na nag xadis buy ñëw di wax loolu waa xadis dafa da'if di tere lool ne laysa lin nisa'i adhanun wala iqama wala jumu'a imam al bayhaqi moo ko solo waaye xadis boobu dafa da'if euh, mooy ne wérul euh, moom imam al bayhaqi moo ko solo pour wan ne mooy jigéen ñi laysa ala nisaa yi laysa lin yi ñoom warul ci ñoom adanu nodd wala iqaam ak caagante ne iqaam wala juma waaye du càggante ne ñuy dem àjjuma euh, bu dee imaam Maalik rahmatullah alayhi moom dane moom nodd gi déedéet waaye bu dee dañoo nekk seen biir mën nañoo iqaam mooy mën nañu kenn mën na iqaam ñu di julli loolu mën na nekk am na nag ñoo xam ne ñaar yëpp dañ koo tere mais yooyu incha allah li gën a dëgër mooy que bu dee ne ñoom ñoomi neen la te tamit du yëkkati baatam ba ñeneen ñi ko dégg loolu mën na nekk euh, comme li jële ci Abdullah ibn Omar jële ko nag ci tamit ci ñeneen lu mel noonu la ñoom imaam Ibn Hazm ak ñeneen tamit daal di wax rahmatullah alayhim euh, euh, ak kii nu mu tudd mooy ne bu dee ñoom ñoo nekk te du génn foofu mën nañu nodd mën nañu euh, iqam ba pare kenn ci ñoom jiite leen ndax yaa Aïsha radiyallahu anha jiite jigéen ñi même bu dee ne ngiru imam gisewuñu ko noon jigéen ñu du jigéen du jiite moroomu jigéenam waaye yaa Aïsha radiyallahu naa anha da doon jiite jigéen ñi te bu leen doon jiite ay jigéen ñum doon jiite ci digg bi la doon taxaw voilà doon doon taxaw ci kanam ne ci digg bi loolu mooy li nga xamante ne mooy li gën a dëgër ci wàllu noddu euh, euh, ak jigéen kon bu ñu delluwee ci liñ ñëw lool lan moo ñu ci woon mooy charte bi këne euh, day nekk jullit nekk góor kon traité nañ loolu nekk góor gi léegi waaye tamit mu nekk koo xam ne boroom xel la est-ce que cassette bi am na xel cassette bi am na xel cassette bi ngay teg am na xel amut xel naan damay tegi cassette ak yooyu waaye mu nekk koo xam ne euh, day am xel ko loolu lay ware ni ay tegi cassette loolu nekkul loolu man da nekk loolu moo tax yooyu yooyu yooyu euh, euh, taxul ñuy wax yooyu moom jarul benn yoon ñuy wax moo tax ay ay cassette yooyu ñuy teg loolu amul benn kii te warul te ku ko def ku ko def léegi nga ne waa léegi eh, eh, bu ñu ko defee nag dañ koy de dañuy de dañuy wut keneen ko moom dañuy teggi kaset bi teg fële du wax kenn ne ko hé jógal nga nga nekk koo xam ne yow yaay noonu léegi loolu benn affaire la mu am tamit yoo xam ne yii nii ci charte yi la léegi kon loolu day wan nañu liy dàq wax jañu waxoon sànq euh, mu am nag yoo xam ne muy jikko yoo xam ne noddukat bi noonu la war a mel mooy noddukat bi waru la nekk faasiq mooy ki nga xam ne mooy noddal waa dëkk bi waru ci jàkka ji warul a nekk koo xam ne ab faasiq la mooy ab kàccoor la ndax kooku dafay porter lan min sha'airil islam ci li nga xamante ne nii mooy euh, yi nga xam ne ay symbole diine ñu diine ji lañ kooku nag bis bu dee ne kiy noddu noonu di def loolu moom dafa nekk koo xam ne fee lañ koy gis muy tàppante jigéen ñi ci mbedd mi di fow ak di dem ak yooyu moom mooy nodd loolu day wàcce loolu mais bu noddee nag noddu gi baax na waaye mooy yii nii yi nga xam ne dañ koo sopp te tamit ñu war cee bàyyi xel mooy ne mu bañ a nekk koo xam ne noonu la nekk mu nekk koo xam ne daal ku juste la am na loo xam ne nag c'est obligatoire mooy mu xam waxtu yi looloo tax euh, mu xam waxtu yi julli yi ba bañ a di euh, julliloo nit ñi heure boo xam ne julli jotul xam nga léegi sax tamit nga ne non loolu xam nañ ko avec suñu iPhone eh, taxawal taxawal mbir yi xam nga iPhone yi am na ay application yoo xam ne euh, kii doxul mooy azan yi yoo xam ne julli surtout fajar beeg baaxul imaginer ñu xam lool léegi mais ñu ne nag jàkka ji ñun bu baax bi la ñuy doxal waa ji bu dee de moom noddukat bi day ñëw di nodd n'importe comment ak heure bu ko neex kooku day tax nit ñi ñi wooroon di dog heure bu imaginer mu mu mu mu mu daal di noddu deux minutes avant timis wala une avant timis commencé nodd rek ka waroon commencé lekk kan moo yàqal waa ji kooram koor ga yàqu na mais moom ah loolu bàkkaar bi ci moom lay dellu wala fajar jot mu bàyyi ba xëdd weesu lu yàgg muy door a nodd moo tax il faut mu nekk adlun koo xamante ni day wóor ba pare mais aarifun bil awqat mu daal di xam waxtu yi ndax lan yonent bi alayhi salaatu wasalaam moo ne al imaamu daamin wal muaddinu mu'taman mu ne ki nga xamante ne mooy imaam yi imaam bi moom dafa nekk koo xamante ne nii day garant la daamin mooy day garanti julli nit ñi moo tax yenni bu dul farata yi ak ponk yi loolu ki ñuy jiite bu dee da ci juum imaam bi dag koy yenoon ndax lan al imaamu daamin garant la moom mooy garanti julli gaay wal muazzinu kanta noddukat bi taman moom dañ koo wóolu dañ ko wóolu ci suñuy julli dañ ko wóolu ci suñuy woor kon nag kooku il faut mu nekk koo xam ne euh, ku wóor la waaye tamit bokk na ci ñu sopp ci noddukat mooy mu nekk koo xamante ne ni xasanu sawt day neex baat ba pare du yem ci neex baat rek waaye mu yëkkati ko muy boroom baat boo xam ne day yëkkati ko euh, du du du neex gi rek lañ ciy xool mais mu nekk koo xam ne ndax porte ndax adaan dafa am euh, objectif mooy al bi waqti salaa bi alfaadin maxsuusa comme niñ ko waxe woon sànq mooy yëgle li nga xamante ne mooy euh, euh, dugg waxtu wi jotug waxtu wi ci ay kàddu yoo xam ne yu jagloo la kon kooku yëgle bi il faut kooku baatam kawe léegi nag suñu jamono yi loolu lay wan ne mën nga utiliser liñ naan mukabbiru sawt mooy haut-parleur micro ak yooyu nga xam ne day tax mbir yi di gën a loolu mooy sopp nañu baatam neex lan moo tax ndax yonent bi alayhi salatu wasalaam bi abdullah ibn zayd ibn abdi rabbi ñëwee wax ko noddu gi dane ko fa alqihi qum fa alqihi ala bilal demal nga wax ko jógal nga wax ko bilal fa innaw ndax moom àndaa moo gën yëkkatiku te àndaa li muy tekk mooy gën a yëkkatiku day tekk tamit xusnu sawti neex baat Euh, lii nag day wane que ne gis nga li nit ñi naan euh, euh, Seyna Bilaal bu doon kii da doon da doon da doon juum bu doon noddu ashhadu manu koo asadu la doon wax ba nit ñi di ko ree yonent ma lay saa te xam ne siinu Bilaal indallahi siinu loolu wérul loolu wérul mooy Seyna Bilaal kaana arabiyan mahdan moom dafa nekkoon koo xam ne arab la woon mooy la fait que euh, euh, maam ay kiiwam origine éthiopie non te tamit du dotoma dotomul woon Seyna Bilal dotomul woon te arab la woon biir Makka la juddoo fa la waajuram newoon foofu la juddoo moom la xam gis nañ ci jotaay bi ba lee weesu bi nga xam ne ci la doon ñaanal bu masoon a nodd taxaw naa allahumma al'an hadith bi nekk sahih imam al Bukhari allahumma al'an shaybata ibn rabi'a wa utbata ibn rabi'a wa umayyata ibn xalaf kama axrajuna ila ardil waba suñu boroom maa ngi lay ñaan nga daal di ñuy ilaan yal na nga euh, euh, euh, rëbb rëbbal ñu shaybat ibn rabi'a di shayba di doomi rabi'a ak utbat ibn xalaf mi ko moomoon doon ko dóor comme ni nga xam ne noonu la ñu génnee ci suuf si nga xam ne awba ilaa awbay ardillah ci suufu gina wopp ci suufu yàlla yi muy yasrib gii di medinatul munawwara gii nii ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam mooy ne Seydina Bilal loolu amul woon li tax yonent mi alayhi salaatu wassalaam ne yow Abdullah ibn Zayd euh, baax na li nga gis innaha la ru'ya haqq insha allah lii de géntu dégg la léegi demal nga wax ko Bilal ndax lan àndaa moo àndaa li muy tekki wax naa la ko léegi mooy non seulement ku baat mais moo la ko gën a neex te tamit man di génne maxa max maxaarijul xuruf di génne mbiri di ko waxe nii moo mel loolu la ah. moo tax loolu moom moom wérul loolu noonu moom wérul moom ay chiinu bilaal siinu euh, bilaal indallahi chiinu kuene Seydina bilaal asadu gi doon wax moom fa yàlla siinu euh, euh, la non te ñoom xamuñ ne lax lax bokk na bon fu fuqaha yi wax sax rahmatullah alayhim këne waa ji nga xam ne laxaan la mooy day def lax na day juum ci baat yi kooku même bu dee affaire imaam imaam buy buy def lool di juum ci baat yi warul a jiite koo xam ne euh, euh, moom mën naa mën naa prononcer baat yi correctement bu dee moo ko tey am na ci boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim ñu ne bés bu dee ne waa ji ñoom waaju man lool dafa bàyyi waaju mel noonu ku koo xam ne moom day juum ci baat yi comme benn am boo xam ne buy julli juum ci baat yi nee noonu la ko mane waxuma koo xam ne moo ko tey ñu ne ko demal nga réparer demal nga jàngi waan maam noonu ndax man alëb pëla fuuta te saa saay wala alëb lébu te saay maam nii lañ ko doon jànge déedéet wala man daal wala laa liin bii kenn tere duma tere wax wala laa liin wala daal liin du ko wax ndax wala laal lin moom laa doon jànge moom lañ ma jàngaloon ca daaraja ja saay maam ca laa ko jële kooku noonu ne bu la boo dof dof loo nga xam loolu ba pare julli ci ginnaaw mais sa julli baaxul sa julli baaxul moo tax yooyu yooyu noonu amul loolu noonu wérul siino bi daal siin ngoog mu doon wax ci asadu indallahi chiinu fa yàlla moom chiin la loolu wérul loolu noonu wérul lu siiw la ñuy wax mais loolu euh, euh, euh, la shay mooy du dara léegi bokk na ci li nga xamante ne tamit bokk na kon wax nañ la sopp nañu mu nekk koo xam ni day du nekk faasiq day nekk ku wóor loolu moom par force ci ci xam ku xam waxtu yi wala bu dee ne moom nit la comme ab silmaxa buy buy nodd euh, nga xam ne surtout bu dee montre yeeg yooyu yépp amul walla mu am koo xam ne moo koy tegtal di ko wax ne heure bi jot na comme Abdullah ibn Ummi Maktum nga xam ne bokkoon na tamit ci noddukatu yonent bi alayhi salaatu wasalaam ak Sa'dul Qurad ak euh, Abu Mahdhura ñeenti ñoon ñooy ñu doon noddal yonent bi alayhi salaatu wasalaam Seydina Bilal ibn Ummi Maktum ak Seydina Abu Mahdura fële ca Makka ak Saadul Quran moom noddal na yonent mi alayhi salaatu salaam lenn ci li nga xamante ne mooy euh, euh, voyage am yi radiyallahu ta'ala anhu wa arda Maktum wala Amr ibn Ummi Maktum loo ci baax na euh, gisoon nañ ba ñuy def tarjamaam waxoon nañ la wuute yooyu fu jóge ci waa ahlul Madina waa ahlul Hijaaz ak waa ahlul Iraq léegi mooy bu dee ne waa ji silmaxa la mooy silmaxa mën na nekk noddukat mais bu dee ne yoruñu comme suñu waxtu yi heure yi nga xam ne bu jotee day kii lépp ñépp ko yem ñoo ko bokk la ngay gis ak ñàkk gis ci yem bu dee ne yoruñu yooyu nga xam ne ci affaire jaww ji nga koy xool mu am koo xam ne bu jotee moo ko naan jógal moo tax seydna abdullah ibnu omar ci xadis bi nekk ci sax yi mu ne te moom abdullah bi naan inna yu yu'adhinu bi layl bilal de day daal di nodd ci guddi gi fakulu lekk leen mu ne yonent bi alayhi salaatu salaam moo wax la lekk leen ngeen naan xatta yu addina ba nuy nodde um ibnu ummi maktum di doomi ibnu maktum radiyallahu anhu di silmaxa boobale mu ne wa kaana ama abdullah ibnu umar radiyallahu anhuma ne dafa nekkoon koo xam ne silmaxa la woon doonul woon nodd lu dul ñu ne ko asbaxta asbaxta ne ko euh, yaa ngi mooy waxtu yu jot na suba jot na fajar jot na jógal nodd fajar jot na jógal nodd kon loolu am solo la mooy yooyu noonu day am ci ki nga xamante ni dañ ko sopp ci ki nga xam ne mooy noddukat bi eh? naka noonu tamit am na yi nga xam ne dañ koy tere ci noddukat mooy mu nekk koo xam ne laxaan la mooy liñ la waxoon sànq muy juum ci baat yi comme ashadu mu naan asadu bu amee koo xam ne mën naa wax yooyu dañ naan ko sëñ bi amul nag jarul mu ciy mer après di gedd jàkka ji di uti geneen jàkka boppam walla dootul ñëw ndax walla gaa yi daa am ñoo xamante ne nii fii daal moom non manoo sawaay baal baal laxaan loolu dañ ko dañ ko mooy ne foog mu nekk koo xam ne day man di génne baat yi comme comme lan tamit comme ak yenn ci yi quoi di noddu naan al au lieu nga ne allahu akbar nga ne allahu akbar waa bii def noonu kooku noonu lo loolu ku dañ naan ko euh, taxaw taxaw taxaw kenn du nodd ni allahu akbar ndax akbar du noonu loolu benn la ci laxn yi nga xam ne noddukat yi yu ba ñenn ñi dañ koy def wala e, ashhadu an laa ilaha ilaha illa non ilaha non non non non non non non non non loolu dañ naa da non non non loolu tamit bu ko def mooy képp yii ñuy wax nii képp koo xam day def lii dañ ko koy jàngal ngir mu defar ngir mu corriger yooyu sinon bu bañee dañuy ut keneen koo xam ne mën naa nodd correctement wala mu ne ashhadu an laa ilaha taxaw ba pare taxaw ne illallah non non non non loolu lépp loolu dafa bokk ci yi nga xam ne day yàq mooy baaxul ci